léegi nag kon waxu euh, imaam as-Sawri rahimahullah ni mu ko soloowe day yenu ñaar yëpp kene lii ah ni mu ko waxee lii de niru na yonent bay saa nii la ko waxee waaw waaye ah imaam al-Hafiz rahimahullah ibn Hajar mu ne waaye possibilité mu nekk mu raj tamit ba léegi man na ko yenu waaw <laughs> léegi mu ne Kanta boo jëlee ñeneen ñi nga xamante ne nii mooy yi par exemple nga xam ne al imaamu Ahmad eh, eh, riwaay imaam as-Sawri bi imaam al-Bukhari mi solo voilà boo demee ci ash-sharika foofu indi na ko fa léegi kanta ash-shaybani boo imam ahmad rahmatullah alayhi ak imam abu dawud as-sijistani di taalibin bi rahmatullah alayhima ñoo ko solo foofu dana naha anil iqrani illa an tasta'dina ashaabak voilà dana yonent way sasam tere nag ku dajale ñaari tàndarma lu dul nga daal di ñaan digal sa àndandoo yi ngay lekkandoo waaw lii nag moo waxu wax ji jóge ci ci ñu wax léegi gi imam al-Hafiz ibn Hajar wax léegi ci imam as-Sawri yi ci xadisam boobu day niroo mooy boo gisee nii ci biti day mel ni ah lu yonent lu ñu yëkkati la ba yonent bi alay saa saam sauf que mu nekk wax jooju tamit dañ ko ci njàmbaas noonu mu raj ko ci loolu mën naa nekk voilà léegi mu ne kantaari waa Zayd ibn Abi Unaysa mu ne boobu imam Ibn Hibbaan moo ko soloo hein eh, moo ko soloo waaye Eh, foofu mu ne yonent bay saa saam nii la xadiis ba ñëwee man a ma qawmin min tamrin fala yaqrib fa ida araada an yaf'ala dhalika falyasta'dinhum fa in adinu falyaf'al waaw mu ne képp ku lekkandoo ak ay nit ay tàndarma bu mu daj bu mu boole ñaari tàndarma di boole de bu ko bëggee def na leen laaj ndigal buñ ko joxee ndigal nu mu deewul def waaw waaw mu ne lii nag moom moo gën a niru imaam al-Hafiz moo gën a niru ne lii moom yonent bay saa ko mu ne waaye ah ba léegi mën nañoo nangul ñu jàpp ne idraaj da cee am mudraj la mooy dañ ko cee njàmbaas mooy euh, li nga xam ne mooy ndigal gi ba léegi mën nañ leen a may ne loolu c'est possible mën nañ leen ko nangul que mën na ko yeno léegi nag imaam al-Hafiz mu ne ginnaaw nag boo gisee mooy nii ngay traité xadis gis nga da lay jàngalaale en même temps mooy gis nga xadis bu amee ay lënt-lënt ni ngay def nan ngay procéder waaw technique la du nekk loo xam ne da ngay taxaw ne rek di xoole lii boo ko jàngul xamoo ko doo ko man moo tax mu ne lan doon la da jël sëriñ bi nga xam ne moom sooba moom ci la wute gi am ñii soloo ko sans outrage en tout cas ci biti nii mel ni njàmbaasuñ ci yeneen yi moom da dégg moom mu ne man yaakaar naa yenn yi moom ya mu ne Ibn Umar di wax loo xam Ibn Umar moo ko ci wax mu am yow mënoo ñëw boo bëggee nootal doo ñëw rek ne man dëgg la man nga ne man damay xool ñi ëpp te gin a dëgër te jële ci moom ñan lañ ne loolu ñuy ñi ko jële ci ñoom ñépp a dëgër léegi da ngay xool kon ñi mu xam ne tolloo classe ñoom Sufyaan xaritam bi An-Nawri <laughs> ak ñooñu <laughs> léegi nga xool te ñu soloo même xadis bi nga xool ñoom nan lañ ko ëndee léegi bi ñëwee foofu yépp gis nañ affaire yi ni mu demee léegi nag imaam al-Hafiz mu ne la boobu defee noonu ba pare nag léegi leen na ngay def comme que foofu ba léegi possibilité is idraj ñu ko lu ñu mu mudraj lu ñu ci njàmbaas la man nañ leen ko nangul même bu dee ne ci biti nii li muy wane ne mooy lii nii non yonent bay saa saab lu ñu yëkkati la ah mooy digal laaj digal gi lool lu ñu yëkkati la lu yonent bay saa saab wax la léegi nag euh, euh, euh, mu ne léegi nañu xool kon léegi yeneen saxaaba comme que fii moom demee na nii nañu xool yeneen saxaaba yu naa Seydina Abu Hurayra Eh, eh, eh, yoo xamante ne nii ñoom solo non Ibnu Umar radiyallahu anhu parce que lii Ibnu Umar maa nañ xool yeneen saxaaba yoo xamante ni solo nañ xadiis bi nan lañ ko solo mu ne nag boo ñëwee ci loolee dinañ gis Seydina Abu Hurayra xaafizu saxaabati radiyallahu taala anhum moom daal dinay solo xadiis bu mel nii te boo demee moom moom kii nga xamante ne mooy Ishaq moo ko solo mu Ibnu Rahawiya moo ko solo ci musnadam mu ne ci yoonam la ko imaam ibn Hibbaan daal di soloowe jële ko ci yoonu mu jële ko ci imaam ibn euh, Abu Hurayra ne kuntu fi ashaabi suff alhamdulillah mu ne dañoo nekkoon kuntu damaa ne woon fi ashaabi suffa waa angaar boobee nga xam ne moom la yonent bay saasaam defaloon leen sa gannaaw euh, euh, jàkkaam bi foofale ca Madina ala saakina abdal salaatu wassalaam ñàkki jullit ñi doon fa nekk nee na bañ fa nee noon man Abu Hurayra yonent bay saasaam fa ba'atha ilayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tam tamra ajwa mu indi ñu tàndar may ajwaay Madina googee waaw muy ajwa <laughs> léegi nag ah ñu daal di koy teg suñu kanam nag tegal ñu ko ñuy lekk nag na isnatayni ah, ma'al ju'i minal ju'i ñaar ci ndax xiif par ñaar mu ne fa ja'ala ashaabuna idaa qarana ahaduhum qaala li saahibi inni qad qarantu faqrinu waaw kenn ci ñun bu daroon a dajale ñaari tàndarma danay wax ñeneen ñi ah maa ngi jël ñaar de ñaar laay jël yéen itam def leen ni man waaw <laughs> waaw léegi imaam al-Haafiz mën a jëf ji ci jamono yonent bi sallallahu alayhi la day doon wane ne kon kaana mashru'an lahum ma'rufan ne bu ngeen di lekkandoo bu ngeen waree léegi jël kenn ci yéen jël ñaar na laaj ndigal ñeneen ñi ba pare loolu lu ñu xamoon la moo tax ñoom ñu ko doon doxale lii voilà kon lu ñu xamoon la waaw kon xam nañ ne mooy bu sahaaba ne kunna nafalu ci jamono yonent bay sa mooy hukmuhu rafu ala ma zuhira qul qul qul qul qul waxal ne hmm? nuhiitu nuhiina aw umirna kadaka umira fadhahiru rafa ala ma fadhahiru rafa ala ma suhira voilà mooy boo déggee yooyu ak saxaaba ne ñun jamono yonent may da dañoo terewoon wala dañoo digaloon li li li nga xam ne mooy li noot mooy ne loolu ko fa doon digalee ko tere mooy yonent may saasaam lool lu ñu yëkkati la wallahu taala alam mooy li gën a dëgër lam na nag ñu ci wute wallahu taala alam léegi nag kon Seydina Abu Hurayra kon xadiisam bi loolu la ci al imaam al xaafiz wax ne lii day nee na ñoom lu ñu yoonaloon nag kaana mashru'an lahum ma'rufan waaw léegi nag mu ne wa asrahu minhu ma akhrajahu al-Bazzar min hadha al-wajh waaw alhamdulillah li gën a leer nag ci lii mooy li nga xam ne al imaam Abu Bakr al-Bazzar rahimahullah moom la solowee ci wàllu yi wone foofu nag nii la ko solowee dane qasama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tamran bayna ashaabihi fa kaana ba'duhum yaqri fa nahaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yaqrina illa bi izni ashaabihi lii moom moo gën a leer lii moom que naan est-ce ndigal li Ibnu Umar a ko waxoon looy moom leer na <laughs> moo tax mu ne bii moo gën a leer waaw nga xamante ne nii foofu dana yonent bi alay da doon dafa séddale ay tàndarma ay saxaabaam lenn ci saxaabaam yi ñenn ñi doon lekk par ñaar yonent bi alay tere leen ko ne leen be bu leen lekk par ñaar lu dul ngeen jaaj ndigal lu dul ci kaw ndigalu seen àndandoo yi waaw kon nag moo tax al imaam mu ne kon falladi tarajjaha indi an la idraja fii waaw mu ne kon man nag lii mu dëgër ginnaaw bi ma leen refwee recoub gis nga nii la ñuy traité hadith <laughs> voilà imaam al imaam sax cours magistral bi de <laughs> waaw billahi <laughs> cours magistral baa ngi nii di jàll laa mu ne kon nag ginnaaw lii lépp li nga xam ne moo li nga xam ne moo euh, nekk moo noot ci man daal mooy ne loolu même bu ne Ibnu Umar léeg-léeg da ko doon wax wax li yonente way saa sa ba wax ba pare tere xiraan ba pare ci boole ñaari tàndam après moom mu ne mel ni waxam la ne lu dul kenn ci yéen daal di laaj ndigal ñu ci des loolu noonu tekkiwul mukk ko ne ay wax yu boppam ko kese la waaw mu ne te ay wa qad i'tamada al-Bukhari hadhihi ziyada wa tarjama alayha fi kitab al-mazalim wa fi ash-sharika mu ne ta imaamul euh, Bukhari ci boppam waaw moom mi nga xam ne mooy docteuru hadis Allahu akbar le plus grand docteur <laughs> waaw de tous les temps du hadis moom yokk bii daa jàpp na ci hadis bi la bokk lool moo tax ci kitaabu sharifa waxoon nañ la ko sànq da koo tarjamal imaamul euh, euh, def na boole ko ci tarjama bi waxoon nañ la hadis bi indi na ko baabul qiraani fi tamri bayna shuraka hatta yasta'zina ashaaba gis nga baabu buntu mooy ci kitaabu sharika alqiraani dajale bayna tamratayni ñaari tàndarma ah bayna shuraka ginnaaw ña ca ña ko bokk di ko lekk hatta ndere loolu du mën laaj ndigal nga xamante ne nii mooy ña ngi ko bokkal waaw kon lii lépp tey wane ne loolu euh, lii la quoi voilà mooy imaamul Bukhari rahimahullahu taala ci boppam daa jàpp ne moom loolu loolu du ci hadith la bokk. waaw ci xadis bi la bokk moo tax mu tarjamaal ko loolu moo tax al imaam euh, kii euh, al Buxaari al imaam al xaafis ibnu Hajar ne man de li mu dëgër ci man li ma jàpp daal li noot ci man mooy lii la benn idraaj amu ci moo tax imaamul Buxaari yi doxale noonu kon mu ngi noonu hein waaw kon nag loolu la quoi parce que loolu ñëpp xam nañ nit ki mën nañ ko laaj ay masala mu wax boppu xadiis wala mu wax wax loo xam ne day wax nit ko koo dégg jàpp ne waxu boppam la léeg-léeg tamit mu nekk jamono yoo xam ne day jàngale xadiis voilà xam nga lii da leen a romb ñuy lekk mu ne leen xam nga ko toogul di jàngale xadiis bi comme di jàngale xadiis yonent way sa sam nga xam day indi lépp daa ñëw rek ne leen romb leen ne leen ah bu leen xiraan de waaw bu leen bu leen laa tuqaarinu de bu leen ko def de ndax yonent fa inna nabiyya sallallahu alayhi wasallam naha anil xiraan dafay ba pare mu ne illa an yasta'dina ar-rajulu axaa lu dul nit ki daal di laaj digal mbokkam loolu mooy yu mel nii man na am ne bu doogoon di jàngale xadiis ah li atte bi rek la joxe mooy atte li nga xamante ne mooy euh, bañ kiraan rek la joxe après mu joxe lële waaw kon nag mu ngi noonee léegi nag kon euh, walillahi alhamdu wal minna <laughs> walillahi alhamdu wal léegi nag nañ ñëw nag ci eh, eh, léegi waa ginnaaw biñ gisee lii taxrij bi walillahi alhamdu wal minna eh, am na solo lool nag waaw imam al-Hafiz mooy le dernier hafiz de tous les temps le plus grand hafiz waxuñ hafiz manula amaat mais mooy moom ni ko nekke woon ñi ci gannaaw ñëw ci gannaaw kenn jegewut poussière kenn du kenn kenn kenn kenn waaw boo fi déggee ku ñu jay nag yow nga dégg ku ñu jay ba nga jàpp ne topp jege na al imaamul hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al Asqalani al Misri <laughs> ci we mooy yow billahi saytaane yi nax nañ la <laughs> wala naxaatekat yi tax ak bu ci saytaane yow nax nañ la kenn jegewu ko ci we laa wax <laughs> imaamul hafiz ibn Hajar Allahu akbar kooku huwa al alam waaw mooy mooy ponkal mi mooy montagne bi mooy doj bi mooy drapeau ba moo tiim ngaay <laughs> waaw waaw akbar léegi <laughs> léegi nag ginnaaw loolu nañ ñëw nag ci masala yi nekk ci hadis bi eh, eh, eh, al imam al an-Nawawi léegi nañ ñëw ci <laughs> borom Riyad bi bi muy saraal yi ci al minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj mënoon nañu jël li imam al-Hafiz Ibn Hajar wax mais imam al-Hafiz dafa commencé masala yi di tudd ne qaala an-Nawawi ne al imaam an-Nawawi de nee na léegi nag euh, après moom mu indi bon euh, def comme ni ñuy def comme borom xam-xam yi ñi ñëw ci ginnaaw dañuy sukkandikoo ci xam-xamuñ jiitu woon ndax yàlla dañuy def barke waaw te xam ne kenn na fi waxut lu bees daanaka léegi <laughs> waaw <laughs> waaw borom bi nag mën na la wan loo xamante ne wanu ko woon ñu jiitu waaye loolu du loo xam ne masala mu ñëw rek ñu ne waa ji wan nañ ko ci lu amul woon loolu moom demewul noonu moom waaw loolu moom waqad bada li fihi ma'nayaani lam yubda li sa lam yubda ah, li saahibi hadha ash-sha'n wala li ashaabi hadha ash-sha'n li imam as-Suyuti waxoon ci alfiya bi bi muy eh, traité eh, eh, waa imamul Tirmidhi bu ne xasanun sahih moom lu muy tekki <laughs> waa xasanun ah imamul Tirmidhi ñaatoon lañ ko fi gis ah te waxoon nañ la temps boobu lañ la naan imamul Nawawi nag seetlu nañ ne fu ci imaamu Tirmidhi yokkee xarib moom bu ñëwee fii du ci yokk xarib amaana li gën a kii mooy nusxa bi mu yoroon kon xarib bi da ci duloon am waaye mooy xasanun saxiixu imaamu Tirmidhi boobee dafa indi wax boroom xam-xam yi ku nekk wax ni nga ko déggee imaam as-Suyuti bi mu ñëwee di rek di di di di di di énumérer di indi waxu boroom xam-xam yi liñ ci wax ku nekk naan lii lay tekki moom mu ne man de feeñ na ci man maana yaani ñaari maanaa yoo xam ne feeñut borom bi feeñalu ko woon wanu ko woon ñi nga xam ne ñooy borom domaine bi ñi ñu fi ñi ñu fi jiitu woon loolu day am mais manoon ak masala bu ñëw nga ne yow daal wan nañ la ci loo xam ne kenn xamu ko woon loolu moom day wane ne waa ji euh, li muy wax wuute naag li nga xam ne mooy li am al imaam al hafiz kon an-Nawawi rahimahullahu taala léegi nag mu ñuy ñëwal nag ci léegi fiqu masala bi mooy ginnaaw loolu mooy lëkkaale bi kon lëkkaale bi ginnaaw lool bala ñuy dugg ci laal imaam al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah wax insha allah mooy waa léegi euh, <coughs> lëkkaale bi ana ban relation la am hadith bi ak suñu buntu bi ñu ne dafa leer Sayyidina Ibn Umar radiyallahu anhu buntu bi lu muy wax baabu bunt bi nga xamante ne mooy an-nahyu anil qiraan bayna at-tamratayni wa nahwihima idha akala jamaa illa bi idni rufqatihi bi chapitre bi garab gi day traité bokk ci makaarimul axlaaq waaye bokk ci teggit waaw tegginu ñam da ci bokk nga bañ ah, di marqué di marqué lu ëpp gaa yi quoi di leen dominer ci lekk te tegoo ko fenn mel ni yow daal loolu ci façon égoïste la bokk waaw day wane ne kii moom ah, ëppal bokk jullitam ci lekk du ko def waaw wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kana bihim xasaasa ko gur def waaw lii waa Ansaar meloon ba suñu boroom tagge leen ci ne ñoom de dañ doon ëppal ala anfusihim ci seen kaw bokk fekk dañ koo soxla ah. walaw kaana bihim xasaasa même bu dee am nañu aajoo la ñi nga xam ne moom la ñuy jël jox ko seen mbokku muhaajir yi jóge nekk émigré jóge Makka ñëw ñu bàyyee ko loo xam ne ñoom ndax amoon nañ ci aajo bu présent bu taxaw mais ñu pare bàyyi ko ngir yàlla ak ñoom waaw loolu moom ki mel nii nga xam ne yow buñ tegee lekk gi ngay ngay ngay njëkkante <laughs> waaw loolu pare pareil buñ tegee ay ay euh, saay <laughs> ñoomin kaay seegi <laughs> waaw nga xam ne ay pilon de ay ay pilon lay doon <laughs> waaw ay ay ay laafi ay laafi ganaar <laughs> waaw ay wings <laughs> yu ñu daggaat ay ay ay yow nga jël deux loolu loo la gaa yi di jël par benn nga jël deux rangale deux yow loolu lañ dara lu dul nga laaj gaa yi digal ne ah waaw est-ce que mën naa digal par deux ñu ne la waaw waaw waaw bu la neex bu ñu la nee déet nag yow ngay yem ci benn comme ñépp la wax kon <laughs> mu ngi noonu léegi lëkkaale bu bunt bi mooy Seydina Ibn bi dafa romb mu tere mu ne leen ah bu leen boole ñaari tàndar ma ñaari lu dul ngeen laaj ndax yonent baay sa saam inna nabiyya ndax yonent baay saa saam naha anil qiraan dafa tere dajale ñaari tàndar bu ngeen di lekk mbooloo lu dul nit ki laaj mbooloo nag mooy bu dee yow kese la moom ah lekkal comme tu mais nag bul jiiroo ko waaw parce que jiiroog sa bopp moom vraiment loolu lu garaaw la voilà mooy defal ndànk waaw lekkal ba nga li nga sex ba nga sàqami ko ba man koo dugal ba pare nga jël lemeen mais di mel ni sawaay kuy xeex comme ni ko façon sant yi ñu waxoon di defe ñenn ñi ci ñoom en tout cas euh, <laughs> ambatuhum lépp ci ñoom wal iyaazu billah loolu moom nekkul loo xam ne euh, loolu en lu ñàng la léegi mooy euh, lëkkaale bi Seydina Ibn Umar kon wan ñu ne yonent bay saa saa moo tere lii ah voilà lu dul nit ki laañ digal léegi nag ñu ñëw nag ci kon imaamu Nawawi li mu wax mu ne ha ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi mu ne hadha an-nahyu muttafaqun alayhi hala hatta yasta'zinahu mu ne tere bii nag tere bu dajale loo xam ne tàndarma la wax moo tax war nax fii ma ak yeneen i dul moom comme li ñu la wax winsi yi léegi ak lépp loo xam ne da nga koy jël par benn lekk wax nañ la gerte yeeg façon yu mel noonu yeeg ak yu mel noonu hmm? teg sump ji nit ñi di sàkk ci sump si yow nga jël deux ba cinq <coughs> alors que gars yi di jël par benn loolu laysa bi naayis te loolu laysa min as-sunna loolu dañ koo tere loolu la yoneen saa salaam tere voilà kon léegi nag xis ala zalika façon lekk yi ginuma leen koo xam yéen sant yi ma wax léegi kon nag léegi euh, mu ne xoolal imaamu Nawawi rahimahullah mu ne hada nahyu muttafaqun alayhi gis nga tere bii lu ñu dañ cee dëppoo borom xam-xam yi dëppoo nañ ne yow dañ koo tere hatta yastazinahum loolul aji lekk ja ña muy lekkandoo ñu jox ko ci mu laaj leen digal ñu jox ko digal fa ida azinu fala bas buñ ko joxee digal amul problème problème waaw léegi nag mu des dëppoo nañ dañ koo tere mais ban façon tere la waxtalafu fi anna hada nahyu ala at aw ala al-karaha adab waa waaw dëppoo nañ dañ koo tere waa léegi tere bi ku ko def moom dafa def lu xaraam <laughs> ñëw di lekkandoog nit ñi ngay jël par deux ñoom ñu jël par benn ngay jël par ñaar te laajoo leen digal mais léegi kooku lim def dafa xaram am ci bàkkaar lay def wala boog dañ koo sit la ak ci buntu teggin comme bi mu dugal xadis bi nii ci lool kese la lañ ko waxe noonu ngir mu ànd ak teggin yi gën a mat kese mu ne fa naqala al qadi mu ne imam an-Nawawi rahimahullah mu ne al imam al qadi Iyad ibn Musa al Maliki nekk xabroom ne fii ci Rabat rahimahullah ci Maroc mu ne al Maliki an ahli az-zahiri annahu lit-tahrim mu ne al qadi Iyad de rahimahullah toxal na jële ci ahlu az-zahiri mooy taalibey Daawud az-Zahiri yi ñoom imam Ibn Hazm ak seen mbokk yi rahmatullah ala al jami' këne moom am na wulit tahrim këne non loo tere gi moom ngir dafa xaram laa wax képp koo xam ne da ngaa bokk ak di sukk ak nit di lekk ak ñaar ñaar la tàmbalee moom muy jël benn ngay jël ñaar loolu yow li nga def def nga loo xam ne dafa xaram te lu mooy am nga ci bàkkaar voilà loolu la waa euh, zahiri yi wax mu ne waan ghayrihim ñu dut ñoom nag annahu lil karahati wal adab ñeneen ñu dut zahiri yi mu ne ñoom dañ ne non dañ koo sib kese àggul nag ci lu ñu xam dañ naan waaj am na bàkkaar dañ koo sib ak ndax ci bunt ak ngir teggin la quoi waaye imaamu Nawawi nag mu ne lii la imaam al-Qaadi wax léegi nag kaay leen man ma placé sama wax man imaam an-Nawawi déglu leen ma rahmatullah alayhim wa sawaabu tafsiil lii dëgg-dëgg li gën a jub ci wax ji man ma gis ne lool moo gën a dëgg mooy eh, du ñu mooy dañuy te lu dafa laaj teqantal masala bi du rek euh, noir et mbir mi gën na compliqué loolu mooy mbir mi dafa laaj teqantal du ñu def ni zahiri yi rahmatullah alayhi wax ne rek moom daal ku ko xasa def noo ko defe xaram wala koo xamante ne nii wala comme ñeneen ñi tamit que ne loolu daal lil karaha la dañ koo siib après nga ndax affaire lañ la bëggal mu ne li ëm li dëgër di dëgër ci wax ji daal mooy dafa am teqantal fa in kaana ta'amu mustarikan baynahum fal qiranu haramun illa bi ridahum mu njëkk baa ngoog bii mooy dëppook waxu ñoom zahiriyee mu ne bu dee ñam bi daa nekk loo xam ne ñoom ñoo ko bokk waaw dañee na cotiser day na dem fenn après gars yi ne eh, waaye yow saa ceebu gëléem moom neex na ah <laughs> waaye ceebu ganaar moom ah saa yi <laughs> eh, léegi bon eh, du ñu jënd benn plateau bu mag quoi mooy mooy gën a euh, euh, euh, économique ah ñu ne aywa kii joxe cinq dollars kii joxe cinq dollars kii joxe cinq dollars kii joxe muy we dollars wala kii joxe cinq euros kii joxe cinq euros kii joxe <laughs> cinq euros ah, <laughs> un euro un euro un euro ay <laughs> euro bi waa ji génn ne daa romb ca marché ba tële ca gër noobal xaw na waa doon tooñ xaw ma nu mu demee noonu <laughs> benn mbokk quoi <laughs> naar <laughs> di jaay naan un booy bi ak ak ak article défini bi day xaw a nekk loo xam ne mais am naa da koo miinul woon ndax da doon door a bees wallahu taala alam léegi kon kii joxe wala nga joxe mille francs bu dee ci xaalisu Sénégal kii joxe mille francs kii joxe mille francs ngeen yor quatre mille waaw léegi ngeen ngeen di jënd loo xam ne ah ngeen ne bon léegi bon nañu jënd loo xam ne moom la ñuy lekk léegi yéen jënd teg loolu la naan bu dee ne ñam bi ñoom ñoo ko bokk ku nekk nañ cee def dara ñoom ñu bokk ko loolu moom léegi nag yow nga ñëw ñu commencé lekk ngay jël par ñaar ñoom ñuy jël par loolu dafa xaram wax lu dul ci seenu lu dul ñoom waaw bu ci kaw nii kon la yi moom day jàlla que ne dafa xaram waaw mu ne wayax sulu rida léegi waa ji nan lay xamee ne ñoom gërëm nañu <laughs> waa ji bëgg a def par ñaar mu ne loolu dina ko jote bi tasrihihim bihi mooy mu laaj leen ko ñu wax ko ci lu leer que ne waaw non man nga ko def grawul aw bi ma yaqumu maqaam maqaam at-tasrih min qarinati xaalin aw idlalin alayhim kulluhum waaw bi haythu ya'lamu yaqinan aw dhannan qawiyan annahum yardawna bihi waaw mu ne nag loolu euh, noo koy amee mooy su waa ñu wax la ko nga laaj leen ñu wax la lu leer wala loo xam ne day taxaw place lu leer ci loo xam ne ay na la mooy ay indice la waaw comme buñ la ne ñe ne nii ngeen commencé lekk gaa yi ñoom kii puus la ñaar keneen ci ñetti ngeen ñeent kii puus la ñaar nga lekk ñaar yooyu keneen ci puusaat la ñaar loolu mooy ñoom kon ngay lekk ñaar waaw loolu loolu dérangewu leen voilà voilà kon bu ko defee da ngay am yaqin ci mbir mi bu dee da ko wala mu nekk loo xam ne day jegeek yaqin ndax shibhu dhanni ah kal kal kal kal muhaqqaq waaw waaw xalabatu danni voilà xalabatu danni bokk lépp ci njort comme lu nekk la comme loolu la boobu bi loo xam ne ci ngay amee ne ah ñii kat gërëm nañ mu ne waaye wu mata shakka fii ridahum ko wax raam foo amee nag sikki sàkka naan eh, est-ce bu ma ko defee ñoom dinañ gërëm amoo ci lu leer bu boobaa day dellu nekk lu xaraam ngay boole ñaar alors ko ñoom ñu ngi jël par benn léegi benn ngoo dana la teqantal mu ne wayin kaana ta'amu li ghayrihim waaye léegi nag bu dee nag ñam bi du ñoom ñoo ko moom quoi du lu ñu cotiser bokk ko oh, keneen a ko moom aw li ahadihim wala kenn ci ñoom istarata ridahu wahda waaw waaw bu dee ne yéen da ngeen nekk <laughs> waa ji këram ngeen ñëw mu génne palaatu ceebu boppam ne gars yi bismillah aywa ñëw leen ah? raxas ku di ku nekk wala ca ñay raxasu jël ndox mi raxasu jox gaay ne leen wala jox gan yi comme ko ñoom ne leen ay raxasu leen ñu commencé <laughs> ga xaritam yi nga xam ne ñoom la duggadool ci kër gi mu ne bu dee looloo nag bu boobaa istarata ridahu wahda mooy ñeneen ñi ku ci bëgg a def boo jël ñaar waa ji moom ñam bi jox leen ko te te ñamam la ñuy bokk ak moom moom la ñuy laaj parce moom <laughs> moom lañ naan ah waa sëñ bi mën nañu boo kenn ko ci bëgg moom lay laaj sëñ bi mën naa jël wala soxna si ah mën naa jël ñaaram di jël par ñaar bu la nee waaw ok bu dul loolu rek fa xaraamu naa fa <laughs> xaraam de <laughs> waaw <laughs> mu ne wa yustahabu an yasta'zina al akilina ma'ahu waaye nag sopp nañ malgré que ne waa ji moo fi indi ñam bi que tamit nga laajaale ñeneen ñi parce bañ commencé lekk parce que beneen masala la ah. beneen masala la mooy mais léegi waa ji attends yi nga xam ne dañoo ñëw comme ñi ñoom bokkuñu cotiser wuñu bokk ñu ñëw fenn gaa yi maire bu baax jox leen benn plateau ceeb mais léegi kañ lañ euh, ka lañuy moom lañ naan ku nekk ci moom moo moom lii <laughs> nga loolu mooy la ma a dégg nga foog ne fii mu ne yow moom laa doon wax ne boo jàppee ne sawaay dara du max ala xam nga xam nga yii nii à vrai dire am na ñoo xam ne tey lañ koy door a dégg boo ngeen wax lay dëgg <laughs> tey lañuy door a dégg lu mel nii ñu koy traité. pour ñoom lii nii amul ci diine en fait du sax lu ñu mën war a toog di xalaat naan est-ce que l'islam na ci wax waaw am na ñoo xam ne leen di jëlee kaw bañ déggee affaire yi mais sew sew yii nii dañ koy wax ñu dem fenn sa ñun ay étudiants la ay collégiens wala lycéens fi ñu romb suñu voisin lycée bi dañoo am benn ngénte hii gaa yi euh, ñu jaar fa gaa yi jox ñu benn plateau ceeb ci ceebu yàpp yu baax bi waaw loolu est ce moom moom kañ <laughs> plateau ceeb bi ku ko moom ci gaa yi ko jox <laughs> kañ lañ koy moom loolu xaaral bañ wax Imaam An-Nawawi wax ba pare après insha allah ñu ñëw ci loolu léegi léegi nag Imaam An-Nawawi mu ne kon euh, euh, euh, malgré que waa ji moo moom waa ji leen waa ji ñu àndal ci këram moo leen tegal plateau ñu lekk di lekk ñoom ñëpp moom la ñuy laaj ndigalam buñ ko laajul lay xaraam waaye nag sopp nañu mu laaj ñeneen ñi nga xam ne ñoom lay lekkaloon ne waaw yéen itam sama gaay ah man naa kii ah, ah man naa di jël par ñaar kon <laughs> loolu la mu ne wayu sahabu waaw léegi mu ne wa in kaana ta'amu bu dee ñam bi daa nekk li nafsihi ngir waaj la man par exemple man maa moom sama ñam comme lu ñu wax sànq waqat xol alhamdulilah ba yëfawu mu daal di ganale ay nit bii fala yahrumu alayhi qirab léegi xam nga sànq ñu ngi wax ñi nga xam ne ñoo ànd ak waa ji moom plateau wu ceebam ñu ñëw néegam wala këram mu wax gaayam yi aywa teg mais aywa ñëw leen raxas kubb yi wala raxasu ne mais léegi moom ci boppam nag est moom am na droit di jël par <laughs> léegi nag loolu lay wax mu ne wayn kaanat taamu bu dee ñam bi daa nekk li na fii ngir moom wayke léegi daa gat ñee da leen cee invité kese di leen ci ganel mu ne fala yahrumu alayhi al qirab boobu moom kenn terewu ko moom boroom kër boroom bool bi <laughs> muy lekk par ñaar waaw summa in kaana fi ta'aami qilla fa hasanun an laa yaqruna an laa yaqrinakuma li tasaawihim mu ne nag bu dee nag lu néew la bu dee lu bari la bool dafa bari moom ki moom ñam bi mën na koo def saa mu laaj leen digal waaye nag bu dee nag mbir mi daa néew ah bu boobaa nag lii nga xam ne moo gën a rafet mooy mu bañ koo def quoi ngir yemale leen moom ak ñépp ci lekk gi mu ne wayn kaana kasiiran bu dee daa bari nag bi haytu yafdulu anhum bu dee mbir mi mën naa des ñoom ñii ñëpp mën nañ ci lekk mu des fala ba'sa bi qiraane moo boobaa moom borom bool bi <laughs> mën naa mu <laughs> boole par ñaar di lekk mu ne waaye nag laakinil adab waaye nag dëgg-dëgg liy teggi nag mutlaqan ci lu ñu doyal mooy ak ta'addubu fil akli wa tarki sharhi ash-sharhi quoi waaw mooy nag ci lu ñu doyal ginnaaw biñ la waxee règle yi yëpp mooy vraiment taxawal di laaj ndigal quoi waaw. mooy ngay am ànd ak ay teggin ci lekk te bàyyi fuqale <laughs> mooy mooy <laughs> waaw illa an yakuna lu dul waa ji xanaa ndere mu nekk mustajilan wa yuridu israa li shughli waaw mooy nit ki booy lekk lekkal ànd ak les bonnes convenances yi la sharia jàngal li ñu waxoon sànq di lekk di sàqami bam kii bar benn ba mu jeex nga ci baat beneen wala bu dee lu ñuy jël la par benn nga def noonu ba mu jeex ba sa biir nga yëg ne yow euh, euh, baax na nga daal di jóg mu ne ba mu des ne bu dee waa ji daa yàkkamti xam nga waa man mën na yàkkamti eh, mu xool i ya le train train bi la ila j'ai un train dans trente minutes gis nga tram bi ba heure xoolal ma heure bi yow waa ji xool ne dans cinq minutes lay jaar te yow sa buntu kër lay jaar nga di ko dégg dégg déggal wala dégg dégg dégg xam nga kooku est-ce que kooku da <laughs> eh, saay ana teg gi ñu waxoon ci lekk saay ah noonu ana lekk ni mu ne ah non bu dee boobu waa ji foog mu gaaw ah ah sinon lu muy def <laughs> waaw kay mu ne wam des loolu <laughs> waaw laa yakuna mustajilan waaw lu dul daa yàkkamti way ruy dum bëgg al isra gaaw li suxlin ndax ab soxla bu ko bu bu bu jam bu boo xaar beneen léegi il faut def ko waaw non kooku mooy foo nekk ko kon waaw léegi kon ba mu des lool lañ koy permettre mu lekk-lekk ku gaaw ngir daw ngir daw ko parce que sinon ah du lekk te du loo xam ne dañ ko koo mën a defal ci barket wala defal ko ci benn su mbool su ndaw mu mën a dem xéwlu ci loolu man na ne bu boobaa na def noonu voilà i ko di jot na boobu dañ naan leen gaaw leen voilà bu boobaa amul lu toog waaye di kii di séré te ndànk ndànk non dañ naan la eh, eh, eh, gaaw leen gaawal gaawal gaawal <laughs> voilà <laughs> loolu la <laughs> gaawal lañ lay wax waaw ah, waaw waaw mu kon gis nga affaire baa ngi nii de léegi imam an-Nawawi rahimahullah nañ wax li mu wax yëpp après ñu ñëw fàttewu masala bi ma la wax léegi de <laughs> gars yi dañoo ñëw bi jox leen benn boolu ceeb <laughs> wala benn boolu tàndarma waaw léegi nag ñuy lekk mais léegi kan ku moom yëf ku nekk lan nga ci moom <laughs> loolu dinañ ci ñëw imaamul An-Nawawi mu ne wa qaala al-Xattaabi mu ne al-imaam al-Xattaabi borom Maalimu Sunan nee na rahimahullah innamaa kaana haadaa fi zamani léegi moom imaam al-Xattaabi da ne bon yonent saa boo gisee mu doon tere ñuy boole. ñaari tàndarma seen jamono la woon daa metti woon wa hiina kaana at-ta'aamu dayiqan jamono yoo xam ne moo ñam moo dafa ne woon lu xat quoi am ko jafe daa jafe woon fa amma al-yawma kanta léegi ma tisa'il xaal yi nga xam ne mbir yi daa gine bi yaatal na walillahi alhamdu wal minna fala haajata ila al eh, fala haajata ila al-izni soxlawu ñaan digal mu ne waaye imaam an-Nawawi ne wa laysa kama qaal mbir mi demewul niñ ko waxe ah ah non non <coughs> <laughs> imaamul Xattaabi nii mu ko waxee noonu demewul noonu <laughs> bari sawaabu la wax ma li nga xam ne moo jub te mooy li dëgg ci mbir mi mooy maa zakar naa mi nag tafsiir yi mooy li ñu tudd léegi teqantal la ko loolu la waaw <laughs> waaw fa inna al-i'tibaara bi umuumi al-lafzi laa bi xusuuri sabab law sabata sabab <laughs> kayfa wa huwa ghayru sabitin wallahu a'lam imaam Nawawi ne way li ñuy bàyyi xel mooy doyul ak waxu yonent bi alayhi salaatu du ñu xool ci yan circonstances yu particulier la ko waxe woon yu particulière ñu yemale ko fa lii wa taxoon lii wa taxoon loolu kese mu ne waaw loolu xam nañ ko règle bu ñu xam la mooy al ibratu bi umumil lafzi laa bi laa bi xusuusi sabab mu ne waa bu mu ne loolu sax law sabata sababa mais loolu mooy ci kaw bu doon moom li mu wax loolu daa sax que ne li li li lekk ñàkkoon a tax jamono yooyu daa metti woon léegi daa mu ne loolu sax daa saxut ah il faut loolu sax kayfa nan lay demee wa huwa ghayru sabit loolu daa saxut loolu loolu loolu mu ko waxee noonu loolu saxut <laughs> borom xam-xam ne ni ñu weg weg weg ni tax waxoon dañ la ko fi boo fi waxee loo xam ne dañoo gis ne daa wuteeg waxu yonent sallallahu alayhi moom non non moom moom sa wax moom foo jaar dinañu ko teg see moom ak lu ñu la màggal màggal nag <laughs> moom moom fii teggin mais léeg-léeg nag dañuy gisaale wax ji day amaale genn dagar waaw parce que mooy day jàpp ne lii c'est évident lan la kii mën a waxee lool alors que yonent sallallahu alayhi wasallam wax lii quoi <laughs> waaw <laughs> kon mu ngi noonu ah kon daal affaire bi gis nga imaamu Nawawi mu ne wallahu te borom bi tabaraka wa <coughs> taala alam mooy ki nga xamante ne mooy ki gën a xam kon